demandé ana kan moo ëpp lu mu jël ci alxuraan buñ ko joxoñee kenn mu daal di koy jiital fi lax di ci biir fi ci biir kàmbu euh, kii bi fi ñu leen di tëral fi ñu leen di laytaayal ci biir bàmmeel waqaala mu daal di ciy teg moom aleyhi salaatu wassalaam mu ne bi abi ant huwa wa ummi mu ne teg ci moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ana shahidun ala haa'ulaa'i yawm al mu ne ah man yonent bi aleyhi salaatu wassalaam maay ki nga xamante ne nii maa leen di maay seede ñii yawmal qiyaam maay nekk kiy seede seen kanamu borom allahu akbar wuu mooy ñoom yawmal qiyaam ka fa gën ki gën avocat àddina ak àllaaxira moo nekk seen seen avocat ëllëg yaa subhaanallah bu doon tey fii ci àddina bi gaa yi léegi nii dañ naan c'est un kii ténor ak ténor la ci barreau de Paris wala fële ca Los Angeles wala fële ca New York moom la waa ji jël wuu waa ji il s'est payé un bon avocat skay ñun nag sa kanamu yàlla moom wallahi bu la yonent bi alei salatu salaam newul sa avocat moom wala koo xam ne moo ko yar wala ku mu ku mu d'accord nga nekk avocat ku mu gërëm yow xam nga ne yow ku tus nga ba faw de allahu akbar moo tax <laughs> Seydina Yahya ibn Ma'in la ñoom ñoo xamoon luy lool Yahya ibn Ma'in àndandoowu imaamu Ahmad ibn Hanbal rahmatullah imaamu ahlil jarh wa ta'dil la ilaha illa moo manoon ci kàcckatu xadiis yeeg du'afa yi wuuwe noonu mu mel mel mu décortiquer ko ah benn waaye dana ko yow mais yow yaxya c'est <laughs> yow gis nga yow yow yow ñi nga jëw ñëpp ci àddina bés boo fi demee ci kan sa kanamu borom yow yow yow yaa nar am problème bon lan mooy jëw bi mais yow nga xam ne topp càllalee xadiis yi diw kazaab kàccikat la diw waddaa euh, euh, euh, falsificateur par excellence la créateur la diw da'if wérul yow diw yooyu yëpp ngay wax ci nit loolu yow si yow baal ba ëllëg rek <laughs> waaye il ne comptait pas boroom xam-xam xam nga yooyu tem nga wax ko nit xoolal loolu boo ko waxee ko xamul Euh, na xam nga loolu mooy nit nit buy dóor a dégg xadiis xadiis te te mu nekk nit koo xam ne bon dafa réservé wu mooy ku xaw a sàmm ku xaw a sàmm mais amul xam-xam mooy ku mel noonu nga xam ne bon dégg na moom moom yi mooy jëfe yépp mu ngi ko dégg ci waaraate la ko dégg waaraate nag waxuñu ko ngir tuutal non waaraate dafa am solo dafa am solo ah. tendance bi xew ay diw moom ah diw de waaraatekat la pour wane ne du dara yaa subhaanallah mais yonent mi aleyhi salaatu salaam waaraatekat la woon yonent mi aleyhi salaatu salaam waaraatekat la woon ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana al wa'az al wa'az al maw'iza wooteel jëme ci sa yoonu boroom bil xikmati ci sagesse ci xam-xam sunna bu leer bi nga yor wal maw'izatil hasana ak waaraate wu rafet di waar nit ñi yonent wala sax sax loolu la ko suñu boroom wax léegi yow nan ngay tuutale naan diw da am waaraatekat la rek waaraatekat yi moom xamuñ dara non boo ma nee xusaas yi voilà xusaas mooy nettalikatu nettalkatu histoire yi tey jii nii ci suñu jamono ñii ñu ah ci wolof mooy gàmmukat waaw kay boo ma nee gàmmukat xusaas mooy koo xam ne moom te sax du gàmmukat yépp mais comme que daa bari ci ñoom moo tax ñu koy woowe noonu mooy koo xam ne moom moom histoire yi muy nettali mu ngi ci xool bu gën a extraordinaire ana bañ lay génne du xool wér naan wérul léeg-léeg sax mu xam ne lii wérul mais dina ko wax ndax nit ñi yéemu tànt bi yéemu mu xam ne lii amul moo ko créé de mu créé bu bees indi boo xam ne tey la ko ñéppi dóor dégg yaa subhaanallah xoola keroog la ma sama sëriñ di nettali maag am ñun doon nettali Cheikh Mouhamadou Moustapha mu naan <laughs> hafizahullah benn waaye senegal <laughs> subhaanallah <laughs> moom moom keroog laa boo dóor dégg même moom moom ñépp daanaka keroog lañ koy dóor a dégg sax fo ak mbooloo ma mu ko doon waxe ndax fa ña ko doon wax keroog lañ koy dóor a dégg waa muy tenir discours boobu <laughs> yaa subhaanallah takat takat ah bon ci ni ñuy jàppe sëriñ ci Sénégal moom ci la mais bu nee sëñ Touba radiyallahu keroog buróom ndar bi der bi ca daa jekki rek bon ci gàttal mooy ci asamaan si la jóge der bi mu jullee der bi daal daa <laughs> subhaanallah ba ñi koy wax ci boppam ñoom di ko wan ne lii yéeme na que lii moom ñu koy door a dégg mu naan der boobu di insister foog ne da ngeen dañuy non fii la jógee di insister mais subhaanallah mooy loolu loolu kooku ñu mel noonu ñooy gàmmukat. ñooñu ñooñu bu leen woowe waaraate ndax waaraate lu tedd la déedéet waaraate ñaata nit la génne ci la génne ci réer ban xol moo soxlawul waaraate amul amul xol bu soxlawul waaraate alquran bokk na ci ci li alquran li ci nekk ci waaraate loo lu bari du jeex di tooyal xol di indiwaat nit ñi ci di indiwaat nit ñi ci dëgg di leen wan ne lu mbir yi dem nii it lii moo fi am di leen muñ loolu waaraate lu am solo la moo tax kazaab yi bu leen di woowe ngir yàlla buñ leen wax waaraate ndax waaraate quelque loolu lu am solo la ci diine ju lu tedd la raximallahu man qaama bihi xaqa man ataahu xaqa buur yàlla na yàlla buur yàlla yërëm képp ku joxe waaraate wu leer naññ jox ko àq ji mu lay léegi maa la wax ne nit koo xam ne nag moom waaraate moo ko la la kiiwee moom rek lay déglu jëw baaxul mu dégg ñaan jëw baaxul wax ci sa moroomu jullit bu fi newul yooyu mu xam yooyu lépp du leer ay xadiis yu ñëw moom jour bi muy njëkk a dégg xadiis comme mu ngi mel ni xam nga siira bi bari na ci mooy ne lépp ay xadiis la da dégg euh, même dee que ci ilmul xadiis ni ñu koy jàngale yooyu ay quoi bunt boo xam ne ci ci mawdu rek lañuy wax mooy créer <laughs> ñi créer <laughs> ñi créer katu histoire yi moom buy door dégg ilmul xadiis dégg nii ni ñuy wax ay xaddasanaa diw xaala diw ñu ne diw kazzab la kàcc kat la ñu ne diw nga xam ne léeg-léeg day nekk diw moomu koo xam ne comme imaam Maalik rahmatullah alayhi wax imaam Maalik nee man man Medina gii nii xam naa fi ñoo xamante ne nii ay sëriñ soo xam ne ay mais nit ñoo xam ne ci sellaay bu ñu ñaanoon yàlla ci seenu sellaay ne yàlla na taw léegi buur yàlla tawal taw taw ndax ñoom sell gu ñu sell mais nee na ñooñu gis na ñooñu noonu malgré li ñuy àgg foofu ba seen ñaan bu ñu ñaanee yàlla nangu ko du ma jële ci ñoom benn hadis laa dul jële ci ñoom ndax ndax du seen affaire mooy dañoo sàngal looloo taxoon Yahya ibn Sa'id doon wax waxam juróoy jë Yahya ibn Sa'id comme li nga xam ne lool moo nekk rahmatullah alayhi ci euh, al al Qattan ci euh, muqaddimat imaamu muslim ibn al-Hajjaj Yahya ibn Sa'id al-Qattan sëriñ la woon ci imaam Ahmad ibn Hanbal waxoon naa taaliba imaam Malik la woon en même temps moom laa doon wax naan moom bokk naa ak moom sëriñ beneen Yahya ibn Sa'id al-Ansari sëriñu imaam Malik bopp en même temps sëriñam la moom Yahya ibn Sa'id al-Qattan dane man masumaa gis imaam Muslim a ko indi ci introduction saxiixam mu ne man masumaa gis ku daq kàcc ci xadiis que nit ñu mooy nitu nit ñu sell ñu noonu ñu naan nit ñu sell ñu mooy réellement ñu sell na mooy ñi dëddu àddina ñooñu ci pourtant yàlla rek a tax ñuy def de mais nee na masumaa gis ku dàq wax lu dul dëgg ci wàllu xadiisu yonent ma alayhi salaam ku ñooñu xam nga loolu naan mais lii lii non non non lii c'est contradictoire ñoo xam ne. li ñuy def yépp ndaxa seen yéene ni baax ngir yàlla ba ba ñu ne ko neex seenu sellte kenn du leen jëkk ci jàkka ji kenn dàquleen a nafar alquran kenn dàquleen a dox mbokk kenn dàquleen a yooyu yépp mu ne waaye ma ne gisuma ko dàq wax expliquer laa wax ci xadiis yonente ma sa sa wax lu dul dëgg ci xadiis yi kë gaa yooyu noonu moo tax imaam muslim ne imaam muslim rahmatullah alayhi ndax wax jooju bu ko waxoon bu ko bu ko toxaloon bàyyi noonu man maay man déraper naa bokk naa ca alxaa'iduuna al juhaal déraper naa bu yàgg tëbati nag topp nag di continuer nag ku ma gis ku mel noonu rek ku selli noonu rek waaye du toppatoo xadiis ma ne kii moom kenn dàqu ko wax lu dul dëgg ci xadiis te pourtant dégguma ko ba wax moo tax <laughs> yorub téere rek ubbi noonu wala dégg boroom xam-xam bu wax yow xam nga ne kii ku baax la bul ñëw rek tëb ay waxam dégg noonu rek ci biti nga jël bi su di ko juger noonu non laaj ko walla nga laaj koo xam ne xam na moom xam na niveau bi ñoom ñuy wax waa lan la jublu ci wax ji boo ko manul maanul ndax xam nga ne nit ku mel noonu moos du du tay di wax loo xam ne du dëgg ci yonent mi alayhi salaatu koo xam ne bu toogee ñuy nettali ci yonent mi alayhi salaatu salaam rongoñ yi di tuur ndax sopp gum ko sopp waaye yow man damaa àgg foofu waaye man mi nar a ñëw naan ko li nga kii kenn dàqu ko expliquer man damaa àgg foofu man boo ma wàcceroon kaamil bi yépp wax ma ci yi xadiis yépp coccu lay def moo tem ma lay ree sax nga naan tellement ni sama xol woowe yow damaa bokk ak waajooju yoo xam ne il suffit am na ñoo xam ne bu ñuy tudd tur yonent bi alayhi salaatu salaam bu ñu ko déggee dañuy jooy yaa subhaanallah kooku way way wax dëgg yàlla nag bu ñu waxalee yàlla rek man melu ma ni ñoom léegi yow ku mel noonu bu ñu la ñu mel noonu kenn dàqu ki ko wax Yahya ibn Sa'id al-Qattan al imaamul alam xam nga ne moo sëriñu imaam Ahmad ibn Hanbal du ko néew ya du n'importe qui xam nga xam ne sànq subhaanallah léegi moo tax imaam muslim nag pour nag bañ sama classe gi déraper ak dégg wax ju nunul noonu mu ne yaani yajri al kadhiba ala al lisaanihim imaam muslim ne waxam ji nag li muy tekki mooy ne walam yata'ammadu al loolu ko àggale bal yaani yajri al-kadhibu ala lisaanihim wala wala yataam wala yata'ammaduna mooy ne fen day jaar ci seen di daw ci seen làmmiñ mais du ñu ko tey loolu mooy lan mooy du seen intention wax ci yonent xadiis bu wéru mais mais comme que dañuy wóolu nit ñoom ñoom dañuy jàpp ni ndeysaan te lool nag seen vision boobu nag bu baax la mais mais à un certain ndax ku mel noonu ci la vie de tous les jours yow nax la ak gëm loolu ñu amul day gaawu bari te yooyu man na indi conséquences yoo xam ne des conséquence fâcheuses yoo xam ne diñ koy rëccu fekk rëccu weesu mu ne mooy euh, euh, kii day jaar ci seen làmmiñ mooy wax jurul noonu day jaar ci seen làmmiñ mais duñu ko tey ndax ñoom comme que dañoo jàpp ñoom ni ñu mel ndax loolu la yonent bi alei satu salam al mu'minu min aatul mu'min aji ngëm yàlla ji yow ki ngëm yàlla mooy sa seetu ñoom ku ñu gis rek dañuy jàpp ne da yow yaay ñoom bal yaa leen gën léegi yow boo jàppee loolu pourtant loolu noonu noonu la nit ku nekk nag war a mel mais à un degré près dangaa war a xam ne loolu mooy il faut ndax nit pour nga mat pour nga mat dëgg il faut yooyu yépp nga man koo incarner ci biir mooy contradiction yooyu nga xam ne mooy yi suñu boroom am yooyu noonu alxaniyu waaye moom mooy ki almughni mooy mooy joxe ku am mooy woomal mais mooy ki nga xam ne mooy ñàkkloo mooy ki ki ku woomal moo la jox mais mooy ki nga xam ne moo ñàkkloo nga gis contradiction yooyu ci biti nii nga mel nii yooyu yëpp yu mel noonu nit bala ngaa mat nag yu mel noonu koy incarné mooy ne jàppe ñépp que ni ñoo la gën mais nag doo naïf ba lu la waay nettali na yonent bi alayhi salaatu nee na rek nga jàpp ne noonu la wala diw nee na nga jàpp loolu ndax boo koy def loolu la alxuraan ñëw in jaa'akum faasiqun bi naba'in fatabayyanu bu leen ab kàccoor ëndalee xabaar na def investigation càmbaraat mbir yi ndax xam na xool ndax loolu est-ce que wér na comme que ñoom dañoo jàpp ne ko nit kii leen di te gars yi dañuy ñëw rek di nettali sëriñ si mais ñii nekk ak sëriñ si xam nañ ci lu bari xam nañ ñi dara wala nga dem tuuti ci sëriñ si fa daja fa ak ay nit ñuy ñëw mooy dégg dégg ay nit nit ñi dañuy nettali lu ne ñëw ci sëriñ bi diw de moo def lii wala lii moo xew moom nag bu dee du yooyu. am njortu gu la ci ñépp lu baax la mais prudent wul mais gars yi ñu wax mu gëm ko ba tey moo tax da gis ñuy nettali naan diw de moo nettali ne lii mais yow mi koy dégg nga dégg dégg ko xam ne lii nii du dëgg mais du lépp ñoom lu ñu dëgg mais du dañ koo tey di wax lu dul noonu loolu tax imaam Muslim ne li muy teg ci que ne ñu seetlu ñoom. yajril kadibu ala lisaanihim wa lam yata'ammadu ñoom fen mooy daw ci seen làmmiñ yi wee du ñoo ko du dañ koo tay di waxal yonent ma sa sam lu amul de non non mais comme que ku leen ñu jàpp ne waa ji moom ah ku toll ni yonent bi alei saatu moom kenn yow koo waxal lu dul noonu ya subhaanallah yow de tey ñu dribble la ba nga doy mais gars yi loolooy seen liggéey ci lañuy yëngu di créer tout le temps jàpp ne ñooñu lu ñu wax dëgg la rawatina kuy waxal yonent waaye saa saa waaye nit xanaa ñemewul lool donc ba léegi da gis nit ñu mel gis nga nag lool laal naan gis nga nag ku mel noonu buy door a dégg xadiis yi kazaab diw comme nii ñuy def ne diwa ko wax muy imaam ab imaam bu mag bu ñépp reconnaître ci domaine am ñu ne la kii matuuk la kenn jàppul ay waxam waaye dang naan mais kii dafa ndox walla mais sëriñ diw la naan kii sooy li muy wax kenn du ko bàyyi xel ci en tout cas ci lii mooy ne ku ku kuy dóor dégg jóg ci côté boobu tem boo déggee yi nga ne gaa ji day jëw léegi nag waa ji nag loolu la doon wax naan sëy naa Yahya ibn Ma'in rahmatullah alayhi naan ko yow ñi nga jëw ñi bàyyil ba yow yow ba yow mal qiyam mu ne ko gis nga ma man yow qiyaam ma am ak problème ñii ñépp ñi nga xam ne ñoom ñépp dama ne kazzab wadda da'if matruk ñoom ñépp ma wax lool man man Yahya ibn Ma'in man ma am ak ñoom ñépp nga dajal leen men yow qiyaam bu ñu dekkee fa kanamu suñu borom ma am ak ñoom problème am ay compte yu ma rànd ak ñoom ndax li ma li ma leen wax noonu moo ma gënal fopp ma bañoon koo def noppi te xam ne ñooñu ay wax lu amul lañ ci wa xadiis yonent bi alayhi salaam man noppi léegi yawmal qiyaam kii may amal problème moom amal moom procès bu yonent bi alayhi salaam kan mooy ta ku am ak yonent bi alayhi salaam procès yawmal qiyaam yow yaay ñàkk xam nga ne mu ne wax yow rek may tiital ci ñoom ñépp ndax ndax la <laughs> bu de moom bés bu noppi woon moo tax yooyu ku ko xam doo noppi ah bu noppi woon nit ñi ndax lan mooy conséquence bi mooy nit ñi dañuy jëfe ay xadiis yoo xam ne dañoo jàpp ni lii dëgg la mooy comme xadiisu kii yi rek xadiis yi wax ci wàllu kiiwu koor xam nga loolu tuddoon nañ ko fi bés bu nekk akum naafilaam kantaal nga ne loolu ab mais li may wax mooy nga ne yonent bi alayhi salaatu salaam ko wax loolu moo dul dëgg loolu du dëgg loolu mawdu' la mooy dañ koo créer te ku weddi mais yow su téere yi xadiisu umma bi xeet bi imaamu Maalik imaamu Shaafi'i yoom imaam Musnad imaam Ahmad Sahih imaamul Buxaari Sahih imaam Muslim Sunanu Nasaa'i ki Abu Daawud imaam At-Tirmidhi imaam Ibn An-Nasaa'i Ibn Maaja Musnad ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom Abu Daawud At-Tayaalisi waaye maa la masaan yii di sunan yi sunanu ñoom al-Bayhaqi rahmatullah alayhi masaan yii di ay musannafu imaam Abdurrah Abdurrazzaq ñoom ñépp yooyu yépp du benn boo ci gis trace waxuma kuy def sax référence ci lenn ci loolu waaye sawaay demal côté bi wax ci naafila yi doo fa gis benn xadis bu mel noonu ay kii rek imaam Maalik ak mu jàll mu dem loolu mawdu' dañ koo créé ndax yow problème bi li Yahya ibn Ma'in ma alayhi doon imaam Yahya ibn Ma'in mooy problème bi mooy yow nga xam ne lool du nii nga noppi bàyyi gaa yi ko jëfe te leeraloo leen ni deme demee mooy ne problème bi yow nga xam ko bàyyi nit ñi ci riir bi boo demee ci kanamu Yonent bi alayhi salaam ëllëg sa borom <laughs> yow dangaa amoon làmp bu leer mën a liital nit ñi nga bàyyi leen ci riir ndax statu bu ma ko waxee du baax lu ma ko waxee du baax ba nga baax man neew ma bu leen def mais le fait ngeen ne yonent naa ne saab-saab ci moom la jóge loolu moo dul dëgg laa wax loolu léegi nag képp nag ku ne man dañ koy def mais man daal lenn la du ma nangu kenn taxaw ne yonent bi alei satu salam moo jàngale lii en tout cas ci imam Malik la jaar muy yéeg ba ci yonent bi alei satu dëgg loolu dëgg loolu la imaam Yahya ibn Ma'in doon wax naan ma xam yu mel noonu noppi nga bëgg ma noppi du ma noppi laa wax ñooñu ma ne du dëgg léegi am ak ñoom ñépp problème na ñoom ñépp tourner contre man moo gën yawmal qiyaam ma am ak problème yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax ku am ak moom problème foofu xam nga ne yow yaay tew <laughs> tarandaade di nga torox xam nga ne loolu maa ngi la doon wax naan booy ut avocat utal utal yonent mi aleyhi salaatu wassalaam mu ne ñii nii génn Uhud ginnaaw bi mu leen dencee laaj ana kan moo ëpp jël ci alxuraan ñu ne ko diw kooku la jiital wa amara bi de mu ne wa qaala ana man yonent mi aleyhi salaatu wassalaam shahidun ala haula'i yawm al ñii may nekk seen seede yawmal qiyaam la yal na suñu boroom def yonent mi alayhi salaatu wassalaam comme ni ko nekk ci ñii mu nekk noonu ci ñun seede yawmal qiyaam plaider suñu cause ndax ku mu plaider wul sa cause mooy ni doo mucc wa amara bi dafni bi dafnihim bi dimaa'ihim wa lam yusalli alayhim léegi bi mu defee noon denc leen mu digle di boole par deux mu dégle nag ñu daal leen denc mu daldi leen denc bi dima ihim ak seen blessure seen seen seen kii seen deret ji tuuru te sangu leen walam yu salli alayhim walam yu xassalu te julliwu leen julleewu leen te non seulement julleewu waaye sangu leen moo tax mu ne ñu daal wa amara bi daf ni ñu suul leen bi ihim ak seen deret te diglewul ñu daal di koy euh, euh, euh, mu daal leen sang waaw ah moo tax imaam Ibn Isxaaq ne soloo ne mu ne wa haddathani Muhammad ibn Muslim zuhri rahmatullahi alayhi an abdillahi ibn Tha'laba ibn Su'ayr al-Udhri halifu bani Zuhra anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam lamma ashrafa ala ala al-qatla yawma Uhud qaala ana shahidun ala haa'ulaa'i ila aaxiri al-hadiis moom mu ne imaam ibn Isxaaq rahmatullahi alayhi ah mu ne xaddatanii nettali na wa Muhammad ibn Shihaab ibn Zuhri mu ne Seydina Az-Zuhri Muhammad ibn Shihaab Az-Zuhri raxmatullaahi alayhi mooy ki nga xamante ne moo ko nettali moom imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi mu ne moom mu jële ci abdullah ibn sa'laba ibn su'ayr rahmatullahi alayhi mu ne moom mu jële ci kon moom di xalif bani zura mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam keroog bi mu nekkee tiim ñi nga xam ne ñooy ñi ñu faat keroog Uhud dane man ana shahidun ala haula man maay kiy seede ñii nii génn àddina nii ba pare mu daal di ciy teg ne amul inna ma min jarihin yujrahu fi sabilillah illa wallahi wallahu yab'athu yawma alqiyaamati yadma jarxuhu allawnu lawnu dëm war riixu riixul misk ba pare ma wone wanzuru aktharaha akthara haa'ulaa'i jam'an lil qur'aan faj'aluhu amaama asxaabihi fi lqabr wa kaanu yadfinu yadfinuuna al wa salaasa fi lqabri lwaaxid mu ne yonent bi aleyhi salaatu wa ne man de maay seede ñi yowmal qiyaam tiim néew yooyu mu ne nag amul benn kenn koo xam ne day gaañu day am blessé blessure nu blessure bi gina nu góom boobu ndaw ndaw ndaw ngaañ googu mu am fuñ ko gaañ lu loolu ndaw ndaw ci yoonu yàlla lu dul ne yow qiyaam borom bi subhaanahu wa dina dekkil nit kooku bu ko dekkilee deret mooy ngaañ ngaañam boobu noonu blessure am boobu di sotti deret mu ne waaye deret ja boo ko gisee allaw nu law mu dem boo ko xoolee couleuru deret mooy day xonq la yor waaye war riixu riixul miski waaye boo ko foo nga nekk deret jot di sotteeku day dégager parfum boo xam ne moo gën neex misk wala misk lay nekk ba pare mu ne xool leen kan moo ëpp ci ñi alquran ngeen jiital ko ci kanamu ñeneen ñi ci xabru bi mu ne daa nekkoon doon suul ñaar ak ñett ci benn xabru ñoom kese Allah naka noonu tamit imaam al-Buxaari soloon na xadiis bu mel nii na imaam ibn Isaaq soloon na ko ci beneen xadiis bu ne xaddasanii ammi Muusaa ibn Yasaar mu ne xaddasanii nettali na ma ammi sama baay tax Muusaa ibn Yasaar mooy frère baayam la euh, na imaam Muhammad ibn Isaaq ibn Yasaar Isaaq ibn Yasaar mooy baayu imaam ibn Isaaq waaye frère am frère papaam bu tudd Muusa ibn Yasaar nee na moom moo ma nettali ay way këru boroom xam-xam lañu woon de baay baay tax doom la annahu sami'a Aba Hurayra mu ne dégg na moom sama sama baay tax bariwul ñu ko mën a wax ci ñun de <laughs> ah déet saa yi bon lii xam-xam la <laughs> ah bon sama nijaay nee na sax ci wàllu xam-xam bariwul ci ñun ñii waa yow ho mu ne kon moom ma bàjj kii num tudd <laughs> bàyyi xam di Muusaa di doomi Yasaar mu ne dégg na Seydina Abu Hurayra yaqulu mu naan qaala Abul Qaasim mu naan Seydina Abul Qaasim nee di Seydina Rasuulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam mu ne ma min jarihin yujrah fillah illaa wallaahu yab'athuhu yawmal qiyaama wa jurhuhu yadma al-lawnu lawnu dami wa riihu riihul musk même loolu na noonu imaam al Buxaari yi daal na koy solo imaam Muslim it solo na xadiis boo mel noonu mooy bi mu naan boobu da ne walladhi nafsi bi yadihi laa yuklamu ahadun fi sabiilillah wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabili illaa jaa yawm alqiyaama allawnu lawnu dam wa riixu riixul misk eh, imaam al Buxaari moom ci bërëb yu bari indi na ci wàllu tahaara ak fu nekk indi na ko jihaatul ak kii num tudd indi na ko ne ci kitaabul maghaazi ak fu neex ndeysaan imaam tamit indi nañu ko xadiis boobu noonu mu ne moom Seydina Abu Hurayra mu ne yonent ma ne saar saam dane maa ngi wàcc ki nga xam ne sama bakkan ci loxoom la ne laa yuklamu ahadun fi sabilillah du ñu blessé kenn tooñ gaañ kenn ci yoonu yàlla wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabili waaye nag buur yàlla moo xam nag ku ñu blessé ci yoonu moo tax laysa kullu man qutila fi fi fi maarakati shahida moo tax loolu du ku dem dee euh, toolu xare jéeféri rek shahid la de <laughs> gisoon nañ Quzman ah Quzman li mu dé li mu décimé keroog ci waa Uhud ci waa Quraysh waaye gis nañ son son le le sort tragique de Quzman moo tax mu ne wallaahu te buur yàlla nag ah ah la mu mooy ki xam dëgg-dëgg nag bi man yokk la mu fii sabili ku ñu gaañ ci yoonam de ndax am na ñoo xam ni ñoom seen moi la ñuy wane. mais dañ koy mbubboo mbubboo mbubboo xadiis mbubboo l'islam mais ñoom affaire vengeance boo xam ne ak tamit wane ñoom ñooy kan ñu leen di tudd ci way je vais faire action boo xam ne moo nom restera dans l'histoire dem ray ay innocent ne Allahu akbar nga caaxaan yu bari yooyu moom ngay gis jamono yi mooy man ñun seen yéene xamuñu ko mais am na ñoo xam ne moom mooy je les laisser loolu ñàkk mu am moo tax mu ne buur yàlla nag moo xam ku ñu gaañ nag ci yoonam de kooku en tout cas ku koo xam ne ci yoonu yàlla la mu ne kooku illaa lu dul ne jaa a dina ñëw yowmal qiyaama bisu yowmal qiyaam wallaw nu law mu dem boo gisee couleuru deret jooju day day day day tuuru day continuer du tuuru bu ñu dekkee waaye boo gisee couleuru deret la waaye nag xet gi xetu misk lay yor Allahu akbar kon muttafaqun alayhi la Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi daal solo ba ci wàllu wi ak imaam Abu Dawud as-Sijistani ak Ibn Maaja rahmatul al-Qazwini rahmatullahi alayhi ñu jële ci Seydina Abdullah ibn Abbaas radiyallahu anhuma mu mu ne amara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawma an yunza anhum alxadida al alxadiidu waljuluud wa qaala idfanuhum idfanuhum bi dimaa'ihim wa thiyaabihim ba léegi yi wane ne keroog kenn kenn julleewu moom imaam Ahmad ibn Hanbal ak imaam Abu Daawud as-Sijistaani ko noon imaam Ibn Maaja rahmatullah alayhim ñu jële ci seydna abdullah ibn abbas mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam keroog Uhud dafa digal ñi nga xam ne dafa digal ñi nga xam ne ñooy shuhadaa yi mooy ñu génn àddina foofu ñu daldi dindi yee kii alxadid mooy mbubbu koŋ yi ñu soloon wal julud ak yi nga xam ne yére der yi ñu soloon yooyu tamit façon protection la ñu doon bouclier la mu ne nag mu ne leen suul leen leen bi dimaa ci seen deret yi nii ñu génn àddina wasiyaa bihim ak nga xam ne mooy seen yére yi ah keroog nag imaam ibn Isxaaq raxmatullah alayhi nee mu ne wa kaana qad ihtamala naasun min almuslimiina qatlahum ila almadina fa dafanuuhum biha thumma nahaa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an dhalik wa qaala adfinuuhum idfinuuhum haythu suri'u mu ne moom imaam eh, ab ibn Isaaq mu ne nit ñi amoon na ci nit ñi ñoo xam ne keroog eh, dañoo eh, jël seeni néew mooy waaxul Medina comme que euh, euh, Uhud fi mu am soriwul comme que Uhud soriwul noonu ñoom dañoo ñëw jël seeni néew bi ñu yégee xabaar yi ñu ñëw daal di jël seeni néew di leen yóbbu Medina ngir suuf ba su di leen suul foofu yonent maa yu saar saam tere leen ci lool tere leen lool ne képp moo la am na ci daa am ku ñëw woote ne yonent maa yu saar saam nee képp koo xamante ne nii jël nga ca Uhud ab sëb néew indiwaat ko ngeen denc leen fi nga xam ne foofu haythu suri'u fi nga xam ne fa lañu génn àddina riwaaya boobu imaam Abu Dawud tamit daal na koy solo jëla ko ci Hisham ibn Amir al-Ansari radiyallahu ta'ala wa ardaahum ci sanad boo xam ne bu wér la imaam yi daal dina koy solo kantaa riwaaya imaam Abu Dawud bi dane ah, dane keroog yonent mi lay salaatu salaam dane da leen digal bi ñu gisee lool ne leen na suul leen leen fi nga xam ne foofu lañ génne àddina imaam euh, euh, kanta kii bi riwaa imaam euh, imaam at-Tirmidhi Abu Isa rahmatullah alayhi mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam dane ne ruddul qatlaa ilaa madaaji'ihim na ko noon imaam an-Nasaa'i soloo na ko ak imaam Ibn Maaja solo nañ ko te xadiis yu seen sanad yu wér la ne delloo leen ñi génn àddina fa ñu génn woon àddina ngeen daal di leen fay denc moo tax imaam Abu Daawud daal di solo ne jaa'atil ansaar yawma Uhud fa qaalu yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam laqad asaabanaa wa jahd fa kayfa ta'murunaa muy xadiis boo xam ne bu wér la ah imaam abu daawud raxmatullaahi alayhi mu ne mu ne waa lamsaar yi radiyallahu anhu dañoo ñëwal yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy Uhud ne eh, ñu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam laqad asaabanaa ñun de dal nañu vraiment loo xam ne blessure bu mag bu laal suñu conscience laal ñu dëgg-dëgg mooy leen dal noonu ah, léegi nag ñu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak vraiment coono ak bon mooy lu rëy dal na leen ci ñu génn àddina ñi ñu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ana lan lan nga ñuy digal ah, bi mu waxee loolu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne leen ñu ne ko fa kayfa ta'muruna mu ne ihfaru wa'maqu wa'maqu wa'maqu wa wassi'u waj'alu ar-rajulayni wath-thalatha fi al-qabri al-wahid mu ne leen gas leen te ngeen xóotal seen pax yi ngeen di gas ngir suul nit ñi wa wasi'u te ngeen yaatal seen bàmmeel yi waj'alu rajulayni wa thalatha fil qabri al jël leen di denc par ñaar ak ñett ñett ci biir benn xabru ñu daal ko ne ko fa ayyuhum yuqaddam anak ñan ci ñoom lañuy jiital mu ne aktharuhum qur'anan ñi nga xamante ne nii mooy ñi ëpp li ñu jël ci alquran ah moo tax keroog imaam ibn Isaaq kii yonent bi alayhi salaatu wassalaam da doon dajale ñi nga xamante ni nii ay mbokk lañ woon comme li imaam ibn Isaaq wax ne fa zaama lii alu Abdullah ibn Jahsh wa kaana li Umayma bint Abdul Muttalibi Hamza xaaluhu waqad kaana musila bihi kama musila bi Hamza illa annahu lam yubqar an kabide anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam dafanahu ma Hamza fi qabr fi qabrin mu ne nag fii qabri yi mu ne walam asma dhalika illa an ahli mu ne benn waa kër waa kër kii nu mu tudd Abdullah ibn Jahsh euh, ndax am nga Abdullah ibn Jahsh euh, Hamza Seydina Hamza euh, kii la woon mooy frère yaayam la woon ndax Abdullah ibn Jahsh yaayam yaayam yaayam doomi kan la woon Umayma moo ko juróom bint Abdul Muttalib ibn Abdul mooy yaayu Abdullah ibn Jahsh ak bàyyi euh, ak Seydina Hamza ñoom ñoo bokkoon nday ñoo bokkoon baay di Abdul Muttalib léegi moom dane kon moom baay te lii li nijaayam la Hamza nijaayam la woon këne ñoom ñaar mook Seydina Hamza lañ boole ci benn ñoom lañ suulandoo ci benn bàmmeel imaam Ibn Ishaq ne lool nag ci moom rek laa ko dégge ci ñoom waa doomi Abdallah ibn Jahsh radiyallahu anhu wa arda imam ibn Sa'd di ñu wax ba léegi ñeneen ñoo xamante ne dañ leen boole keroog boole leen benn qabru mu ne war waa imam ibn Sa'd mu ne wa haddathani abi ya subhaanallah Ishaq ibn Yasaar an ashyakh min bani Salima bii nii mooy xadiis bi ko jiitu mooy bi ñu wax sànq boo demee ci euh, siiratu ibn Hisham xadiis bi mu jële ci bàyyi xam di Muusa bim ne xaddatani ammi Muusa ibn Yasaar boobu noonu la njëkk a nettali imaam Ibn Isxaaq bi ci tegu xadiis bi ci tegu mu ne wa xaddatani abi Isxaaq ibn Yasaar cam bu deuxième bii mooy boobu ci kaw dane wa xaddatani nettali na ammi sama baay tax di sama frère baay Muusa ibn Yasaar di Muusa di doomi Yasaar xadiis bi ci moom la ñuy gis nii mu ne wa xaddatani te nettali na ma abi sama baay man imaam Ibn Isxaaq di Isxaaq ibn Yasaar di magu di frère ki ma nettali léegi di sama baay tex sama baay mi ma jur moo ma nettali an ashyaakhin min bani salima mu jële ci ay góor ci waa bani salima xadiis bii ah imaam ibn Sa'd soloo ko mu ci yooni al-Walid ibn Muslim mu ne haddathani al-Awzaa'i an az-Zuhri an Jaabir ah muy sanad boo xam ne bu wér la imaam Maalik indi ko ci Muwatta mu jaar ci Yahya ibn Malik ibn Abdirrahman ibn Sa'sa'a annahu balagha balaghahu anna Amr ibn al-Jamu' wa Abdallah ibn Amr al-Ansariyayni thumma as-Salamiyayni ila akhir al-hadith moom mu ne kon imaam ibn Sa'd mooy xadiis bu kon bu wér la rawatina bu dee ne euh, na ko noonu imaam Ahmad ibn Hanbal daal dina koy solo ci sanad boo xam ne bu xasan la rawatina kantaar waaye imaam ibn Sa'd bi bu dee ne góor ñii di Ashya min Bani Salima ñooñu ay saxaaba lañ mooy day nekk xadiis bu wér ndax baayam ku wér la te moom nee imaam ibn Isxaaq haddathanii sama baay moo ma nettali mu ne anna Rasuulullaah sallallaahu alayhi wa sallam qaala yawma idin mu ne keroog Uhud dane hiina amara bi dafnil qatla keroog bi nga xam ne ci la digle ne nañu suul ñi génn àddina mu ne unzuru ilaa Amr ibn al-Jamuh wa abdallah ibn amr ibn haram fa innahuma kaana fi dunya faj'aluhuma fi qabrin waahid Allah mu nekk roog yonent mi alayhi salaatu salaam dan bi ñuy denc nit mu ne xool leen abdal abd euh, amr ibn al-jamuh amr ibn al ak abdallah ibn amr ibn haram di bàyyi sayyidina jaabir kële di bàyyi ñoom Muaz ibn Amr ibn al-Jamuh radiyallahu anhu mu ne ñoom ñaar di Seydina Amr ibn al-Jamuh ak Abdallah ibn Amr di bàyyi Seydina Jaabir mu ne ñaar ñooñu ñoom dañoo nekkoon ay xarit ñu soppante te bëggante lool fii ci àddina comme que ñoom ñaar ñëpp génn nañu àddina ku ci nekk gis nañ nan la génn àddina mu ne boole leen leen ci benn xabru ñoom boole leen leen ci benn xabru nga gis mutasaafiyayni fi dunya mutasaafiyayni fi aaxira allah allah ah kon moo tax imaam ahmad dafa solo ak sunan waa sunanul arba ñu jële ci seydina jaabir mu wax la même chose que ne gaay bi nga xam ne ci lañuy yóbbu ñëlee Uhud euh, jële leen Uhud di leen yóbbu Medina yonent mi alayhi salaatu salaam dana delloo leen ko loolu la imaam Ahmad daal di solo jële ba leeg Seydina Jaabir mu ne moom Seydina Jaabir ibn Abdillah euh, dane ustushhida abi bi Uhud mu ne sama baay dañ koo rey Uhud mu ne fa arsalanii axawaati ilayhi bi naadixin lahunna fa qul idhab fahtamil abaaka ala hadha al jamal fadfanhu fi maqbarati bani salima mu ne moom imaam jaabir ibn abdillah ibn haramin radiyallahu anhuma mu ne keroog Uhud dañoo faat sama baay keroog Uhud nee na sama sœur yi ak sama cousine yi sama sœur yeeg cousine yi ñu daal di may jox seen benn géléem boo xam ne moom lañ doon ute ndox ne ne ma euh, demal nga jël géléem gi yow jaabir nga daal di jëli suñu waajur wa teg ko ci géléem gi indi ko bu ko defee nga denc ko fii ñu denc ko fii mu jege ñu ci xabru waa banu salima moo tax ñu naan ay almeeru almeeru Caaroy almeeru Pikine loolu du lu garaaw wala almeeru almeeru Lebu yi loolu du lu garaaw du noo rek ndax fii fii maqbarati Bani Salima ci euh, li nga xamante ne mooy bàmmeelu waa Bani Salima nee na ma daal di ñëw Uhud man Jaabir wa awaanun lii ànd ak samay ñoo xam ne ñoo may jàppale ngir ma daal jël sama kooru baay pour ñu indi ko fii indi ko ci suñu almeer yi daal ko fiy denc waaye nee na fa balagha rasulullah sallallahu alayhi wasallam daalika wa huwa jaalisun bi Uhud nee na nag yonent bi alayhi salaatu salaam daal di yëg ne man damaa indi ak gëléem ànd ak ñu may jàppale ngir ma jël sama kooru baay ñëw denc ko ci suñu xabru yi nee na bi mu ko déggee te fekk mu ngi foofu toog moom yonent bi alayhi salaatu salaam Uhud mu ne fa daani mu daal di may woolu ba ma ñëw mu ne ma walladi nafsi bi yadi laa yudfanu illa ma asxaabihi bi Uhud nee na mu ne ma maa ngi wàcc ki nga xam ne sama loxo man yonent bi alayhi salaatu salaam mu ngi ci sama mu ngi ki nga xam ne sama bakkan mu ngi ci loxoom sa baay duñu ko denc lu dul mook àndandoowam yi mu génn ndoo ànd mu génn àddina fii nii ci Uhud na ko noon imaam Abu Dawud as-Sijistani solo na ko imaam an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi eh, Abu Abdurrahman an-Nasaa'i ci jële ci Seydina Jaabir mu ne muy xadiis yu wér mu ne xaraja Seydina Jaabir rahmatullahi alayhi mu ne ah wax keroog ni ñu denc nit ñi mu ne yonent mi alayhi salaatu wa dafa génn di dem ci mushrikuuna yi keroog Uhud mu ne baayam bi muy génn dana ma yaa Jaabir dama woo bi ñuy waajal di dem ci xare bi mu woo ndax moom la amoon ci doom bu góor ñi ci des ay jigéen ay doomu jigéen rek la amoon mu ne ko yow Jaabir maa ngi laa alayka an takuna fi nadharati yow Jaabir maa ngi lay dénk nga yem nga nekk fi nga xam ne mooy ñii ñiy nekk ci avant poste ngir ñiy njëkk am xabaar ci xare bii ñu jëm nekkal foofu ba ñuy njëkk am xabaar ci xare bi na na bokk ci ñooñ hatta ta'lama ma yasiru amruna ba ni ngay xame nan lañu mujj ci xare bii nii ñu jëm mu ne ko wallahi lawla anni atruku banat atruka banatin ba'di la ahbabtu an tuqtala bayna yaday mu ne ko maa ngi wàcc yàlla këne budul woon doom yu jigéen ñi kese kese yu ma bàyyi ba mu des yow de yow rekk ciy góor kononte kon doon waat naa ci yàlla doon naa bëgg nga ànd ma man xare ba niñ lay raye sama kanam nga am shahaada comme man xaala mu ne ko waaye comme que loolu man da nekk yow desal fii nga toppatool ma moo tax ci yenn xarit yi da ne am naa det boo xam ne bu dee yàlla dafa def ne dellu siw ma nga fayal ma sama det boobu te toppatool ma sa sa sœur yi ma bàyyi sa sama ginnaaw lool ba pare am na sax ci beneen riwaaye dane man gisuma lu dul ne man dinaa bokk man abdallah yow sama doom man gisuma lu dul ne dinaa bokk ci ñuy njëkk a faat bu xare bi tàmbalee Seydina Jaabir nee na bi nga xam ne nag ci laa nekk noonu nekk fi mu ma waxoon ngir ñi njëkk am information yi mu ne ci la sama bayteex sama bàjjen amat yi amat yi mooy bàjjen <coughs> mooy sëru pàppam waxaal yi ak nijaayam mooy côté yaayam ñu daal di koy teg teg boroom euh, pàppam ci benn gëléem nee na ñu daal di koy indi indi indi indi koor bi Medina nee na waaye biñ defee lool iz lahiqa rajulun yunaadi am kenn ku jóge ca Uhud di daw di yuuxu di wax ci kaw naan alaa inna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ya'murukum an tarja'u an turji'u bil qatla fa tadfinuha fi madaaji'iha haythu qutilu haythu qutilu inna rasulallah ya'murukum an tarji'u bil qatla mu ne yoneen waa di daw di yuuxu jóge Uhud naan leen alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam moo leen di digal képp ku fi jële denn néew tey nee na na ko delloo fa mu jóge woon bu ko defee ñu daldi koy denc fa nga xamante ne nii mooy fa mu génne àddina ngeen delloo leen ñoom ñépp fa nga xam ne fa lañu génne àddina fële ca oxo la kon noonu kon lañ leen denc kon euh, da gis ni kon euh, mooy ne riwaaye yi wér mooy yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daldi wuleen jullee jullee wuleen keroog ndax gis nañ mu ne idfinuhum bidimaihim wa siyaabihim te riwaaye imaam Euh, al Buxaari bi rahmatullahi alayhi foofu dane te sangu leen julleewu leen wala mu yughassalu te tamit daldiwu leen sang ah kon yii ñooy riwaay yi nga xam ne ñooy yi nga xam ne ñooy yi riwaay yu njëkk yi ñu la njëkkoon a wax moo tax ñu njëkke woon looloo tax kon yooyu wérul yii ñooy li nga xam ne ñooy ñu dëgër këne noonu lañ leen def léegi mais mais mais nañu wax benn affaire jeexale ko bu ko defee euh, en tout cas lii la lii la lii la lii la la mooy ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam daal di wuleen jullee ci li gën a dëgër mu daal di leen denc ne moom alayhi salaatu wassalaam mooy ki nga xam ne mooy seede moo leen di seede insha allah moo leen di seede fi nga xam ne mooy yawmal qiyaam mooy ki nga xam ne nag ah mooy nekk seeni seede seede suñu boroom subhaanahu wa taala nekk ki nga xam ne moo leen di plaider ëllëg ah, ginnaaw nag loolu kon kon gis nañ ne kon noonu lañ leen denc ñuy waa Uhud noonu la leen yonent bi aleyhi salaatu dence julleewu leen ak seeni yére yu ñu génn àddina euh, euh, ak ñenn ñoom lañ utal luñ leen de luñ leen kii ndax mooy comme l'imam Ibn Qayyim wax lan moo yow ñenn ñi am nañu gis nañu euh, Sayyidatu Safiya moom dafa indi kii nu mu tudd dafa indi yu ñu yu ñu solal euh, kii nu mu tudd euh, frère am di Seydina Hamza Hamza ñu ne la waaw ndax Seydina Hamza comme l'imam Ibn al-Qayyim wax ci Zadul Masir Zadul Ma'ad Zadul Ma'ad Zadul Ma'ad Zadul Masir Ibn al-Qayyim la Ibn non Ibn al-Jawzi rahmatullah alayhi moom da ne euh, ndax <coughs> mu ne li tax loolu mënoo ci sukkandikoo ndax loolu mooy Seydina Hamza dañ ñoo yéeféer yi non seulement dañ koo décapité mais lépp yére yim soloon yépp dañ koo dindi ngir toro ngir wane seenu mer jàpp ne lii lañ koy gàcceele looloo taxoon ñu def ko roon te gis nañ ci riwaay bi dana ki newoon ci wetam ñu def ko kama fa kama la bi Hamza ni ñu def Seydina Hamza képp lañ ko def moo tax mu daal di leen euh, boole loolu moo la imaam al-Hafiz Ibn mu ne mu ne waqad taqaddama fi saxiix al buxaari raxmatullaahi alayhi mu ne euh, weesu na ci saxiix imaam al buxaari mooy xadiis bi ñu wax sànk ne yonent ma saa saa doon boole ñaar ak ñett ci benn kafan benn yé euh, mbalaan mu ñeen di sànj ngir suul leen mu ne ko loolu noonu ci benn ñu dugal leen ci benn xabru mu ne wa innama arxasa lahum dalik lima bil muslimina min al jirah ma'aha an yaghfiru li kulli wahidin wahid mu ne li tax nag yonent mi permettre leen ñuy boole ñooñu mooy du ne suuf fuñ leen suul lañ ñàkkoon ndax foofu ak àll la bu yaatu la mais mu ne li tax mu boole leen ba ñuy boole par ñaar ak par ñett ci benn xabru léeg-léeg sax ci benn sàngaay ñu boole ñoom ñëpp ci benn mbalaan sàng leen mu ne loolu da koo def mooy ma al-Hafiz Ibn ndax ñoom dañu amoon blessure bu mag ak tamit mooy blessure mooy ñi fa desoon ñu bari dañ ay blessé mooy keroog ko presque ñëpp yoneen ci wàllu sànq ci boppam dañ koo blessé mu ne loolu noonu moo taxoon blessure yooyu ak li leen daloon noonu. looloo taxoon yonent bi euh, alayhi salaatu wassalaam daldi woon leen permettre loolu noonu euh, ñu daldi man a def loolu boole ay ñaar ba ñett ci benn xabru nga xam ne tamit tamit metti giñ doon am ak coono giñ doon am guerre bi ñu jóge rek niñ ci sonnee buñ naroon di gasal ku nekk kenn kenn ku nekk euh, xabru loolu kon loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër ba pare mu daldi leen suul te defalu leen kenn sangu leen ta kiiwu leen nu mu tuddati julleewu leen léegi pour tëj pour tëj bala ñuy àggale nag li tegu ci yooyu mooy léegi ñibbee ci des mooy suul nañ ñi yonent mi aleyhi salaatu salaam mais deretam ji doon tuuru moom kan moo ko raxas loolu la imaam al-Buxaari yi te junjoon nañ xadiis boobu muy xadiis Seydina Abul Abbaas Sahl ibn Sa'd as-Saa'idi Abu Haazim ne man dégg naa Sahl ibn Sa'd as-Saa'idi wa huwa yus'alu an jurhi Rasuulillah ñu ko doon laaj ci blessure Yonent bi alayhi salaatu wa salaam yi am keroog Uhud te gisoon nañ leen mu ne amma wallaahi inni la a'rafu man kaana yaxsilu jurxa rasulillah la aarafu la aarifu la aarafu walla la aarafu man kaana yaxsilu jurxa rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa man kaana yaskabul ma wa bima duwiya fekk ñu ko doon laaj ci blessure yonent mi alayhi salaatu wassalaam boobu moom sayyidina Sa'd ibn Sa'd ibn Sa'id mu ne amaa wallaahi maa ngi amaa maa ngi wàcc yàlla këne amul kenn ku ma gën a xam ana kan moo raxas keroog bële mooy deret jooju doon tuuru waxoon nañ ko doon tuuru riwaay euh, euh, euh, Abu Bakr radiyallahu ba ne woon dafa ñëw mook Seydina san Abu Ubayda Amir waxoon nañ la wérul ndax dafa am am matruuk bu fa ne koo xam ne waxam jar da dàq ganaar di Isxaaq boobale yaa Seydina Abdullah ibn Mubarak jële woon ko ci moom kon moo tax kon kan moo raxas lool mu ne dañ ko ko laaj mu ne man kenn ginuma koo xam kan moo ko doon raxas kan moo ko raxasal ak nan lañ ko nan lañ arrêté hémorragie bi ndax deret ji da doon sotteeku mu ne moom Seydina Sa'd ibn Sa'd mu ne kaanat Faatimatu mu ne Sayyidatu Faatima bint Rasulillah alayhi salaatu wassalaam tasiluhu mooy ki nga xam ne moo doon raxas li nga xam ne mooy deret yo deret xar kanamu bi alayhi salaatu salaam deret yi ci newoon sayyidatu Fatima moo ko doon raxasal mu ne wa aliyun yaksibul ma abil mijan sayyidna Ali ibn Abi Taalib moo doon sotti ndox mi ci récipient bi mu nekkoon di sotti sayyidatu faatima di raxasal yonente bi alayhi salaatu euh, di raxasal baayam alayhim asalaatu wassalaam deret jooju mu ne nag fa lamma ra'at faatimatu anna al-maa'a laa yaziidu ad-dama ilaa kathra axadat qit'atan min hasiirin fa ahraqathaa wa alsaqathaa fastamsaka ad-dam mu ne woon Seydina sa léegi nag bi ñuy raxas deret ji mu gis ne mais lu ñuy gën a sotti ndox mi deret ji gën sottee sotteeku mooy xam nga ci yoon mooy loo xam ne dafa am deret boo ci sottee ndox di ko raxas daaw bu dee deret ji taxaw na mooy day deñ mais moom day Seydina Ali ibn Abi Taalib sotti muy raxas xar kanamu baay bi moom alayhi salaatu wassalaam waaye bu ko raxasee ndox mais deret ji di dina ànd ak ndox mi moo tax mu ne bi Sayyidatu ma gisee loolu këne ndox mi daal annal ma ala yazidu dama ila kasra day gën a bari deret ji rek deret ji daal boo sottee bu Seydina Ali sottee mooy boroom këram moom muy raxas xar kanamu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mais day mel ni ndox mi lépp day wàccaat xonq cur neenam ci la jële benn morceau ci benn xasir mooy genre moom lañuy wax taf yi laltu laltu yu ñuy lal neena ci loolu benn morceau la ci jël daal di koy lakk lakk ko bam mu nekk dóom mu daal di jël loolu daal di koy taf wa alsaqatha taf ko ci góom bi fi góom bi nekk ay waj na bi ci kaw taf ko foofu noonu bi mu ko fa defee nag fas tam saka dam deret ji daal di arrêté allahu akbar tabibatu sayyidatu fatima bint rasulillah alayhi afdalu salaat alayhima asalaatu wassalaam mu def loolu def ci loolu lakk morso boobu daal di ko fiy def léegi nag deret ji daal di arrêté kon noonu la xare Uhud bi daal di ñu denc